أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ginnaaw bi ñu sante suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di julli ci yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi ñu ñëwaatoon ci takmila bi ci mottali ilmul faraa'id ñu ne woon ba léegi ci xaj buy selon ni nga xam ne noonu la ko alquraan noonu la ko alquraanul azim daldi junj ak noonu la ko leerale muy façon empêchement yi ñi nga xam ne ñooy tere ñenn ñi donn ak ñi nga xam ne dañ leen di tere waaye xaj bu nuqsaan la mooy dañuy wàññil ñoom day dañuy tax am ñoo xam ne lañ waroon am day wàññeeku am ñeneen ñoo xam ne nag xaj bu xirmaan yooyu yëpp alquran ci suuratu nisa daal dinay dunj yooyu yenn yi mu leer ci biir loolu lañ doon gis moo ñu dese woon ci takmila gi ci jataay bi weesu ñu ngi woon ci aaya douze bi aaya onze bi jeexaloon nañu ko bi weesu ñi ñu fàtte woon lañ doon gis mooy frères yi ñoom anakan moo leen di xaj bu muy al axu shaqiiq ak al axu li muy al axu shaqiiq ak al axu li ab al axu di frère germain wala al ixwa al muy les frères germains ñi nga xam ne ñoo ki faatu ñoo bokk ndey ak baay ak al uxwa li ab wala al axu li ab muy frère bi nga xam ne moo ki faatu ñoom ñoo bokk baay ñooñu gisoon nañu ñoom seen xaj bu nan la ko alquran leerale waaye gis nga <laughs> naa la ko wax ci lu yomb <laughs> wax naa la ko bii weesu ci wàllu étage yi mais dinaa la ko wax ci loo comme que ñu ci alquran bi noo xam ne boo ko kiiwee moom en fait boo mokkalee aaya aaya onze bi kese rek aaya onze bi ah boo ko mënee kese di nga xam ñan ñooy xaj bu <laughs> xaj bu xaj bu xirmaan ñi koy def frères yi muy ashiqa ak li ab xam nga waxoon nañ la ko ci étage yi simple na al asabatu min nafs étage yi ñu gisoon te doom yi nekk ci kaw bi ci tegu di bàyyi bi ci tegu di frères yi comme que frères yi ñoom am na deux étages yu nekk ci kaw ci kaw seen kaw kon ñaar ñooñu fu ñu fi nekkee rek ñoom duñu am <laughs> loolu simple na waaye alquran xam nga fan la euh, waxe bii passé wax naa ko mais en fait dama cee insister wul parce que bi ma ko dégluwaatee laa mais lii euh, am na lu gënoon a simple ma waxoon lii mais gis naa ne finalement wax naa ko mais ni ma ko waxee euh, man nga ci bañ a bàyyi xel. mooy en fait fi ko fi ko suñu borom euh, leerale loolu bi mu tàmbalee banda a'udhu billahi minash shaytanir rajim xam nga waxoon naa la ci yaa ñetti jataay que ne yéeme mooy gis nga étage yi noonu ñu ko defe defee bunuwa ubuwa uxuwa alquran noonu la noonu la ko defee moo tax fuqaha yi loolu ñuy wax ma ne la bul foog ne dañoo ñëw rek di xalaat noonu <laughs> mooy parce que bi mu tàmbalee yuusikumullahu fii awlaadikum lizzakari waaw <laughs> buur yàlla mu ngi leen di dénk di leen digal ngeen def ci digal def goo xam ne amut choix mooy par force la xat man bu lii xewee bu mu miraas taxawee fii awlaadikum ci seen doom yi lizzakari doom ju góor mooy étage ubbu waangoog donc euh, bunu waangoog non lizzakari ñoom la njëkk a tudd même bu dee waxul ni lii lañuy am dana rek ñoom bu ñu fi nee doomu jigéen mislu hazzil unsayayn gis nga même tuddee kon étage boobu loolu mooy étage njëkk bi li zakari ci hansaba moom kon man dama naan iya aaya bi kon premièrement bi mu nee doom ju kon laa xam ne kon doom ju comme que ah ikhwa ashiqa gis nga ca suuf la leen tudd après mooy kon ñi nekk ci kawam nii doom bu góor li zakari mithlu hadhil unthayayn comme kafeeru asaba bi nafs la ñuy wax ay góor la ñuy xool fa in kunna nisaa'an fawqa ithnatayni falahunna thulutha ma tarak wa in kaanat waahida falaha an-nisf wa li abawayhi li kulli waahidin minhuma as-sudus mimma taraka in kaana lahu walad fa in lam yakun lahu waladun wa warithahu abawaahu fa li ummihi thuluth après doom yi ñan la tudd doomi jigéen yi ñaar jëm kaw ak bu nekkee benn wala mooy moom moitié kan la ci teg li abawayhi wali abawayhi abawayhi kan kan moo fay góor bàyyi kon ginnaaw bi mu ne yusikumullah fii awlaadikum li zakari mooy doom ju góor ngo génn na moo nekk en kon moo fekk mu ngi fi ki ci suuf du am en tout du doon ne ci asaba bin nafs muy bàyyi moo tax alquran ne comme que noonu la demee wali abawayhi li kulli wahidin minhuma su mimma taraka in kaana lahu walad moo tax mu ne kon bàyyiyam ak yaayam ku nekk dayam un sixième bu dee bàyyi la fi doom léegi kon ba mu tuddee doom ju góor kum ci teg bàyyi abawayhi bàyyi ngi ci biir ginnaaw bi mu tuddee bàyyi di tudd lam ca teg yaay la tudd tuddul bàyyi parce que bàyyi asaba la moo tax mu ne fa in lam yakun lahu walad wa warisahu abawaaw fa li ummihi sulus yaay may am un tiers yaay ki faatu léegi nag bi mu paree ci lool kon ginnaaw loolu mu tudd mu dóor a dudd frère yi fa in kaana lahu ixwa fa li ummihi sulus bu dee daa am ay frère nag yaay ji un sixième lay am kon frère yi góor ñi fi tudd kan lañ jëkk tudd li zakari doom ju góor yow suy ko mu laa few laa li zakari kon moom da koy xaj ba xaj bu xirmaan ginnaaw moom mu teg ci wali abawayhi ban góor a fa nekk mooy baay kon baay bu fi nee da koy xaj ba bu xirmaan simple na loolu mooy far'un wa aslun zakar far'un zakar góor doom ju góor wa aslun cosaan boo xam ne zakar mooy ku góor mooy baay ñoon ñooy xaj bu xaj bu al axu kanta axuli ab moom simploon na dañ ci yokk axu shaqiq mooy kon far'un zakar aslun zakar ak axu shaqiq ak uxtu shaqiqa ida saarat asaba ma'al ghayri mooy uxtu shaqiqa bu dee dafa nekk asaba ànd doom ju jigéen waaw kon lii lañ gisoon walillahi alhamdu wal minna ñu waroon a continuer nag tey gisoon nañ tamit jëkkër ak jabar ñoom seen xaj bu ni muy demee mooy xaj bu nuqsaan moo leen mën a dugg mais pas xaj bu xirmaan loolu gisoon nañu ko walillahi alhamdu wal minna léegi nag ci aaya douze bi ñu war a continuer léegi bala ñoo continuer bala ñoo commencer insha allah dañuy jàngale comme niñ ko doon defee kon suñu boroom wax suratu nisaa ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim yuusikum allahu fi awlaadikum lildakari mithlu haddi al-unthayayn fa in kunna nisaa'an fawqa ithnatayni falahunna thuluthaa maa tarak wa in kaanat waahidatan falahaa an-nisfu wa li-abawayhi likulli waahidin minhumaa as-sudusu mimmaa taraka in kaana lahu walad fa in lam yakun lahu waladun wa warisahu abawaahu fa li ummihi sulus fa in kaana lahu ixwatun fa li ummihi sudus min ba'di wasiyatin yuusi bihaa aw daynin أموالكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد fa in kaana lahunna waladun falakum ar-rubu mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn walahunna ar-rubu mimma taraktum in lam yakun lakum walad fa in kaana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tuusuuna bihaa aw dayn wa in kaana rajulun yurathu kalaalatan aw imra'atun wa lahu axun aw uxtun falikulli waaxidin minhumaa as-sudus fa in kaanuu akthara min dhaalika fahum shurakaa'u fi ath-thuluth min ba'di wasiyatin yuusaa bihaa aw daynin ghayra mudaar wasiyatan min allah wallahu alimun xalim aaya bu mujj bi yastaftuunaka qul allahu yuftiikum fi lkalaala in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falahaa nisfu ma tarak wa huwa yarithuhaa in lam yakun lahaa walad fa in kaanat ithnatayni falahumaa thuluthaani mimmaa tarak wa in kaanuu ikhwatan rijaalan wa nisaa'an falidhakari mithlu hazzil unthayayn yubayyinu allahu lakum an tadillu wallahu bi kulli shay'in alim sadaqallahu alazim kon tey insha allahu taala aaya douze bi kon ginnaaw bi ñu gisee ci jotaay bi weesu kon frère yi nga xam ne ñooy frère yi nga xam ne ñoom ñoo bokk ak ki dem ndey ak baay walla baay kese tey ñoo war a gis yeneen façon frère yoo xam ne dugguñu ci kaawu frère yële ndax frère yi ñu yooyu noonu yi ñu gisoon wi weesu ñoom asaba la ñuy doon ne yarithuna bi yi ñoom asaba bi nafs lañu muy axu shaqiq wala axu li ab kanta frère yii nag war a gis tey insha allah ñoom duñu ñoom yarisuuna lu mu man di deme fard la ñuy doonne muy frère li umm hada frèreun li umm mooy koo xam ne frère la mais frère monsieur A dafa faatu wala madame A bàyyi fi koo xam ne ñoom mag walla rakk moo xam jigéen wala góor yoo xam ne ñoom ay frère yoo xam ne ñoom yaay képp lañ bokk mais bokkuñ bàyyi ñooñu nag lay wax ñooñu la aaye bi di traité ginnaaw bi mu waxee jëkkër ak jab jabar mu commencé ko nii wa in kaana rajulun yuurasu kalaalatan aw imra'a wa lahu axun aw uxtun fa li kulli waaxidin minhuma sudus xaaral ñu gën àggale présentation bi mooy yan frère lay wax mooy bu dee benn frère wala benn sœur koo xam ne mag ju góor wala mag ju jigéen wala rakk ju góor wala rakk ju jigéen joo xam ne ñoo ki faatu ñoom ñoo bokk yaay kepp lañ bokk walla ñu nekk mbooloo mooy ñaar yi ñu nekk benn góor ak benn jigéen ñoo xam ne ñoo ki faatu ñoo bokk baay non ñoo bokk yaay kese wala sax ñu ëpp ñaar nekk ñu bari ñoo xam ne ñoo faatu ñoo bokk yaay kese mais ñii lan nan lañ leen di mooy est ce que ñoom miraas mu ñu fekkee rek dañ ciy am wala boog am ñu leen di xaj bu ak ñooñu di leen xaj bu comme que ñun xaj bu lañuy gis fii ña leen di xaj bu ñooy ñan ñu ne loolu est-ce léegi laaj bi mooy leeral na ko ma ne leeral na ko naññ sax waaw manu mu ko leerale ma la mu ngi nii wa in kaana rajulun aya 12 suratu nisa wa in kaana rajulun yurathu kalaalatan aw imra'a wa lahu axun aw uxtun fa li kulli waxidin minhuma sudus fa in kaanuu fa hum shurakaa'u fi thuluth li kese la ko suñu borom traité ci biir nag wax yi lii lii ñu wax nii rek ñi leen di xaj bi yëpp suñu borom tudd na leen ci biir allahu akbar allahu akbar ha kitaabun qadiimun laa yumallu samaa'uhu allahu akbar xoolal mu ne kon eh, wa in kaana rajul léegi mooy bu jëlal sa këyit gi waaw jël naa ko ma la jëlal sa bindukaay bi xaaral ma ne la waaw kay léegi xoolal ma fii ma wax la gis nga wa in kaana rajulun ha yuurasu kalaalatan aw imra'a wa lahu axun aw uxtun pour nga xam ñan ñoo koy xaj bu mooy suñu boroom dane bu dee ne dafa am benn waay boo xam ne dañu koy donn yuurasu waxoon naa la ko waxul yuurisu de mooy donn yuurasu góor mooy koo xam ne dafa faatuñu war koo donn kalaala ta muy kalaala awimraa wala mooy rajulun awimraa boo xam ne kalaala la mooy moo xam monsieur aala wala madame aala mais kalaala la kalaala waxoon nañ la mooy koo xam ne aslu amul aslu amul fara mooy nit koo xam ne dafa gaañu bi muy gaañu bàyyiwu fi waxoon naa la am na ñu ne yaay ak baay la ak doom yi mais am na ñu ne noono yaay sax mën na fee nekk yaay garaawul mais kalaala ci côté geño gi la mooy koo xam ne baayam ñi ko waroon a dar ñi koy dar ci wàllu ba ñi ko gën a jege ñoom ñépp kenn newu fi muy bàyyi newu fi waaye ay doom ak sët sët yu sët sët sët sët doom wa in nasal ñoom ñépp kenn newu fi kooku mooy kalaala léegi nag kon mooy yow premièrement moo kalaala bindil la la mooy bi mu waxee kalaala rek wax na la kon ñeew xam ne moom ñii dañuy xaj bu mu ñu fi nekkoon mooy frère li umm manula am ci miraas waaw axu li umm manula am ci miraas te gis nga kalaale gi hey kalaale gi kalaale gi ma ne la kalaale gi gis nga kalaale gi nii doom yi mu wax góor ak jigéen ci yam waaw góor ak ci yam est-ce que yaa ngaa comprendre ma wax wa in kaana rajulun yuurasu kalaalatan aw imra'atun walahu axun mooy kalaalatan wa aw imraa foofu yemal ma noonu bu ne dafa am benn waay rajulun aw imra'atun man nga ne rajulun aw imra'atun yuurasu kalaalatan waaw bu daa am benn góor wala benn jigéen boo xam ne moom la ñuy te moom kalaala la mooy ba mu faatoo bàyyiwu fi bàyyi te bàyyiwu fi ay doom bu ne ay doom nag du doom jim jural ci biiram bu dee jigéen la wala ci geñoom bu dee góor la kese mais sët yi bàyyiwu fi sax sët kooku mooy kalaala kon man premièrement wala hu axun mooy buur yàlla dafa dafa ne bu dee ne lii moo ko dal bàyyiwu fi bàyyi te bàyyiwu fi mooy bàyyiwu fi asl te bàyyiwu fi fara kon ma xam ne kon axuli umm pour mu mën a am ci miraas kon bu fi aslak faran newee du am ci miraas te comme que comme que moom côté yaay la moo tax fii même même doomu jigéen ñi dañ koy dañ koy xaj bu xattaa doomu jigéen dañ koy dañ koy xaj bu waaw comme que côté yaay la xam nga xam nga lii mënul woon a dal axuli ab moo tax ma ne la woon axuli ab ak axu shaqiiq doom yu jigéen manuñ leen a xaj bu xaj bu xermaan am man da nekk doomi jigéen manuñoo fexe ba tere ci miraas ki nga xam ne mooy frère ak kan ak kan frère euh, paternel euh, ak frère euh, ki nga xam ne mooy frère germain man da nekk loolu man da nekk kantaan ak axuli ummu kanta axuli ummu ki nga xam ne moom yaay la bokk ak ki dem kooku nag doom yi jigéen ñi bu ñu fi exister kese hein bu ñu fi exister moom du am ci miraas ndax alquran li mu wax nii ne wa in kaana rajulun yuurasu kalaalatan aw imra'atun wa lahu axun aw uxtun fa li kulli waaxidin minhuma sudus wa in kaana ndeem nekk na bu dee dafa nekk rajulun benn waaye yuurasu boo xam ne moom la ñuy doon muy monsieur ci suñu exemple kalaala moom kalaala la aw imraa wala madame a moom mu nekk kalaala kum ci man di doon wala hu axun fekk mu am frère wala sœur aw uxtun gis nga kalaala boobu mooy amul amul cosaan te amul amul lan euh, mooy amul ci suuf tamit amul cosaan te amul ci suuf mooy amul ay doom yoo xam ne ñoom lay ñoo koy ñoo koy ñoo koy kii euh, amul asl te amul fara bu ñooñ ñépp amul ci la ci kaa bu képp dong ci la axuli umu mën a prétendre ci miraas te nag jàppal gis nga lii rekk a leeral moom ñu koy ñu koy taaf si ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy xaj bu xirmaan axuli umu ñii ma la tuddal ñoo koy kii mooy aslun zakar ak far'un dhakarun aw untha wa in nazal voilà lu tax kalaala ji la moo kalaala kese kese kese moo ñu wan axuli umm du am bu dee kenn ci ñi ñu fi mooy bu fi bàyyi newee du am te bu fi jand newee du am moo tax fii waa jumhur <laughs> ñoom dañ ne ah waa bu dee axuli umm nag bu dee axu li ummu on bu dee axu axu li ummu kooku moom garaawul kooku d'accord nañoo xanafiye euh, euh, yi waaw parce que bu fi axul li nekkee moom jadd bu fi nekkee jadd moom da koy xaj bu xam nga ñoom ñoo waxoon ne bu dee axu axu axu shaqiiq ak axu li ab ñoom ñoo ne woon maam manu leen xaj bu waaw ñoom dañ ne woon loolu manu leen xaj bu maam maam manula xaj bu ñooñu waaye nag ñu ne waaye nag bu dee axuli umm la boobu d'accord nañ ne maam day taxaw palaasu ki nga xamante ne ni mooy bàyyi foofu ñoom la waa di waa waa jumhur al ulama foofu lañ d'accord waaw ne bu dee axuli umm la moom boobu moom on est d'accord que ne euh, kii mën na koo xaj bu muy euh, maam bu dee maam a fi nekk moo tax aslun zakar boobu ñoom fii dañ ciy dugal maam alors que bi mu nekkee axu shaqi axuli àbb ñoom dañ ne woon noo ñun duñ ci dugal ki nga xamante ne ni mooy maam ji lii mooy <laughs> ñii ñoo koy tansib ah, ñii ñoo koy xaj bu waaw léegi xam nga moom la boroom way wi doon wax waxoon nañ ko bii passé wa yafdulu ibnul ummi bil isqaati bil jaddi fafhamu ala ihtiyaati voilà wa bil banaati wa banaati libni jaman wa wihdaanan fa qul li sidni gis nga ah wa yafdulu ibnul ummi bil isqaati bil jaddi fafhamhu ala ihtiyaati wa bil banaati wa banaati libni jaman wa wihdaanan fa qul li sidni mu ne wa yafdulu ibnul ummi bil isqaati mooy doomu yaay koo xam ne yaay kese la bokk ak ki faatu moom dañ koy gënal moom dañ koy moom dañ koy gënale mooy dañ koy bu dee ci waddal maam ki muy waddal kii la maam mën a waddal waaw waaye bu dee ixwa ashiqa ixwa li ab kooku baay kese la wa tasqutul ixwatu bil banina wa bil abi ladna kama ruwina voilà waaye kantaa axu li a li umm wa yafdulu ibnul umm bil isqaati bil jaddi fafhamhu ala ihtiyaati wa bil banaati mooy doomi jigéen yi tamit dañuy waddal axu li ab axu li umm wa banaatil ibni doom yu jigéen mooy sët yu jigéen jamaan moo xam ñu bari lañ wawix daanan wala ñu nekk kenn fa qul li zidni nee ma man arrahabi dolli ma waaye ma dolli la nee ma ma la ma dolli la <laughs> <laughs> rahimahullah mooy en fait lii lii alquran a ko leeral rek waaye mooy ba wokkale aaya boobu waaye da nga naan yow daal buñ la ne awaa ah, yow attends man de dama am cas de figure boo xam ne miraas mi daal lii la madame A dafa faatu wala monsieur A bàyyi fi yaayam bàyyi fi doom di jigéen bàyyi fi benn frère am boo xam ne yaay lañ bokk miraas mii nan lay demee ma ne yaay nga wax ak doom jigéen ak frère boo xam ne yaay kese la bokk ak moom dama naan la automatiquement frère bi mbokkal yaay du am nga ne ma lu tax ma ne la parce que wa in kaana rajulun yurasu kalalatan aw imraa loolu moo tax mooy il faut kooku nekk kalaala ngir walahu axun aw uxtun fa li kulli wahidin minhuma sulus mën a mën a taxaw waaw parce bu dee bu doon ne bu doon bu la mooy doom ci jigéen a ngi fi moo ko yàqal doom ci jigéen bi ma fu nekkee moo tax wabil banaati wabi wa banaati libni jam'an wa wihdaanan fa qul lii doom ji jigéen ak sët bu jigéen bu doom góor jur dañuy daaneel axuli umm ci ci miraas waaw moo xam kenn la wala ñaar kii am na benn doom doom ji jigéen a ngi fi kon moom day daanu du am alors ko bu fi doom ju jigéen newuloon al moom mii al axu shaqiq du ko teree am parce que axu shaqiq xam nga moo ko gën a fort mais axu shaqiq lan la moom asaba lay doon ne te bu boobaa kii muy axuli umm moom fard lay doon ne mooy waa ji bu nekkul kalaa rek moom day am ci miraas mi kenn manu ci as lëf xam nga loolu moo andi woon mus mustarika ah al masalatul musharrika yaa ngi fàttale ko al masalatul musharrika al awil masalatul mushtarika wala al masalatul musharrika al mushtarika ah mooy bi Seydina Omar radiyallahu anhu daal di woon boole gaa yi li nga xam ne un tiers kan exwa yi exwa yi umm parce que aku shaqiq ñoom ñoo fa newoon naru ñoo am gaa yi ne ko hëpp law am na abaana kaana ximaaran aw xajaran mulqan fil yam <laughs> yaa ngi fàttale ko affaire boobu xanaa xam nga configuration boobu moo moo tax ma ne la axu shaqiq manu la dàq miraas ki nga xamante ne mooy ki nga xamante ne mooy al al axuli um manu koo dàq ci miraas il faut que ça ça soit tellement clair boo fàttale ko al mu musharrika al mushtarika al mushtaraka rek mooy yow kon mën ngaa dikkaat xoola lan lañ amoon al masalatul mushtarika wala al musharrika xam nga moo doon <laughs> eh, zawjun mu madame a dafa faatoon bàyyi fi jabaram jëkkëram jëkkëram yaayam ak deux ixwali ak trois trois trois axu shaqiq euh, ak ixwa ashiqa ak benn uxtu shaqiqa ñii ma mujjee tudd nii ñooy asaba yi uxtu moom dañ ko tansib ki ko tansib mooy trois axu ashiqaay ixwa ashiqaay yi nga xam ne ñoom ñépp ñoo bokk ndey ak baay sauf que ñetti ñiy góor lañ kii di jigéen gantaa ñaari frère li ummu yi ñoom ki leen di kë zawjun la ummun ah zawjun ummun ak exwa yi deux exwa lu umm ak trois exwa wala sax boo ne woon deux exwa shaq euh, shaqiqa benn la ñoom ñoo fi newoon léegi ñoom ñu tansib seen sœur quant à axu axu yi muy deux frères li umm yi ñoom dañoo xool bi ñu xoolee gis ni kalaala amu fi mooy mooy mooy kalaala la mooy kii kalaala la parce que madame a kalaala la wa in raj wa in euh, numutulati wa in kaana rajulun yuurasu kalaalatan aw kalaala la mooy parce que fi bàyyi lii mooy wane ne euh, euh, insha allah li gën dëgër mooy kalaala bàyyi kese la mooy bu dee côté kaw mooy bàyyi jëm kaw quoi bàyyi amul bàyyi bàyyiwu fi ay bàyyi mais bàyyiwu fi lan li nga xamante ne nii mooy ay doom doom ju góor ak doom jigéen ak ay sët bàyyi fi kenn kooku mooy kalaala parce que musharrika zawju mu ngi fi ummu ummu mu ngi fi te ummu terewul waxoon nañ la ummu du du du xaj bu mooy doon même moo doon exception benn exception bi nga xam ne nit sa dig digle ki nga xam ne mooy sa intermédiaire ak ki faatu nekk fi waxoon nañ la loolu fu mu amee yow doo am kooku ki nekk sa dig-digle sa intermédiaire ak ki dem kooku doo am kon doom ju góor bu fi nekkee ak doomam ju góoru moom mooy sët bu góor bu fi newee ak baayam ah maamu sët bi gaañu mooy sët bi du am parce que baayam moo fi taxaw empêché ko waaw walaysa lil bu'da mooy ñëwaat ma al qaribi fil irthi min hazin wala nasibi loolu mooy ñëwaat loolooy ñëwaat léegi mooy newoon nañ la exception bi benn la mooy doom ju doom axuli umm muy frère maternel wala sœur maternelle ñoom mën nañ fi nekk di donn ak yaay ndax alquran moo ko wax wa in kaana rajulun yurasu kalaalatan aw imraatun wa lahu axun aw uxtun fa li kulli waxidin minhuma sudus ñoom ku nekk sudus lay am mais ñoom manuñoo mais ñoom ñi seen yaay du leen xaj bu lool moo tax masalatul musharrika yaay nekk ci waaw zawjun ndax bu doon kalaa mooy ne fokk yaay yaay yaay tamit du fi nekk kon mooy fii kon kon kon kon kon ñii waruñoo am te pourtant alxuraan dane foog mu nekk kalaa ci la ñuy xame ne kon li gën a dëgër mooy ne góor la mooy bàyyi moo fi dul nekk ak doom yi moo xam doom ju góor wala doom ju jigéen ak sët waaw léegi kon zawjun ummul deux axwa li umm ak deux jëm wala jëm kaw axwa ashiqa ak benn uxtu shaqiqa waaw léegi ñi ci suuf oxtu axwa ashiqa tansib oxtu shaqiqa zaw di jël un demi parce que fii doom amu fi muy jëkkër ji le mari l'époux yaay jël un sixième parce que am na ay ixwa fa in kaana lahu ixwa fa li ummi sudus ci aaya onze bi ñu bu dee ne ki faatu dafay bàyyi ay frère yaay ji day am lan day am eh, kii day am sudus un un un un sixième waaw te trois ixwa ashiqaawam yi ixwali umm suñu borom moo wax fii li ñuy am fa in kaanu akthara ay douze fa in kaanu akthara min dhalika bu dee ne faatu eh, kalaala la góor walla jigéen bàyyiwu fi doom bàyyiwu fi bàyyi amul ay sët waaye nag bàyyi na fi benn frère wala benn sœur ku nekk ci ñoom ñaar mooy ku fi man di nekk bu dee benn sœur kese fi nekk moom ah fa kooku lu muy am wali kulli wahidin minhuma sudus un sixième bu dee frère li umm kese kenn maternel kese la fi bàyyi moom mooy jël un sixième bu dee na nag deux lañ muy góor ak jigéen par exemple wala góor ak góor wala jigéen ak jigéen jëm kaw ëpp ñaar jëm kaw mu ne fa in kaanu akthara min zalik bu dee ëpp nañ li ma wax fii ne kenn ku ci nekk ñoom ñaar góor wala jigéen nekkul ne góor ak jigéen la ñuy doon ñoom ñu séddoo un sixième bi non non non loolu njuumte la waaw loolu njuumte la déedéet mas naa dégg ko wax mais dafa juum am ku ko doon laaj ne ko mais man li ma ci jaaxal mooy alxuraan dane fali kulli wahidin minhuma sudus mu ne waaw non loolu sudus bi lañuy bokk ñoom ñaar ku góor ke ku jigéen ki non non dafa juum parce que bon dafa waxtaan bay jeexal ñu laaj ko question bi xam naa ni mu yàkkamte woon ak yooyu moo tax bàyyiwu ci xel bon ça arrive quoi mu daal di tontoonoon mais loolu njuumte la ku ko dégg nga xam ne loolu njuumte la tekkiwul ne fali kulli wahidin minhuma sudus kënee axun aw uxtun fali kulli wahidin minhuma sudus ñoom ñaar ax beeg euh, uxtu bi lañuy boole sudus non mooy ku nekk ci ñoom ñaar ku fi man di nekk moo xam góor la sœur la walla frère kooku li umm mooy maternel yaay la bokk ak ki dem moom ta bàyyu fi bàyyi bàyyu fi doom ak ay sët moo xam góor ak jigéen kooku un sixième lay jël mu ne fa in kaanu akthara min zalik bu dee ëpp nañu deux ëpp nañu mat nañ deux mooy ëpp nañu benn fa hum shurakaa'u fi thuluth ñoom ñooy bokk un tiers bi kon nga jox kii un tiers sauf que comme que bopp masala bi six la masalatul musharrika bu nekkee six nga jox euh, jëkkër ji moitié bi du trois yaay jël ci un trois bi nga jox jëkkër ji yaay ji muy un exwali umm yi deux yi ñoom un tiers lañuy jël six divisé par trois bi ñu taxaw un tiers lay doon boo séddalee li boo xoolee li nga séddalee trois bu bu jëkkër ji plus benn yaay ji plus ñaar yi nga jox exwali umm kon trois axu achiq exwa achiqa yi ak uxtu shaqiqa du am dara parce que dara desu fi ndax trois bu jëkkër plus un bu yaay muy quatre plus deux yu exwa achiqa exwali umm muy six bokk masala bi six le six la jeex na ñoom du ñu am lii moo doon masalatul musharrika Seydina Omar radiyallahu anhu finalement mu boole leen un tiers bi boole ci axu axu wa ashiqaay kii moo tax ñoom mënuñ leen xaj bu au contraire moom du moo leen xaj bu de waaye mooy en fait axuli ummu yii deux axuli ummu yi comme que dañoo jël mbir mi tey suñu borom moo ne jox leen te yonent mi alayhi salaatu salaam ne alxiqul faraida bi ahliha fama baqiya fa li awla rajulin zakar bañ joxee waa asaabu ndax ñoom axul umm wax naa la manu la nekk taasib manu la manu la doon ne ci asaba moom day doon ne ci lan fardan kon nag loolu ba mu demee noonu nag ba mu demee noonu loolu moo tax ñoom ils étaient obligés hein ñoom ñu jox leen seen fard comme que kii bàyyiwu fi bàyyi te bàyyi fi ay doom même bu jigéen waaw lii moo indiwoon musharrika pour wan la ne c'était pour wax la lan que ne ikhwa ëxwa li ab ñoom manuñoo xaj bu ëxwa li umm waaw wa in tajid zawjan wa umman warisa wa ixwatan lil ummi xaasu sulusa wa ixwatan aydan li ummin wa abi wastagraqu lmaala bi fardi nusubi fajcalhum kulluhum li ummi wajcal abaahum xajaran fi lyammi waqsim ala al-ixwati thultha tarika fa haadihi al-mas'alatu al-musharrika voilà mooy exemple boobu pour c'était juste pour te dire que axu axu shaqiq ixwa ashiqa nu ñu man di toll mënuñoo xaj bu axu li um axu li um ñi koy kon xaj bu nii la alquran wax na ko wa in kaana rajulun rek la lii rek a ko leeral wa aw imra wa lahu aw ukhtun fa likulli wahidin minhum sudus moo yurathu kalala foofu loolu kese la aw imra comme bu bu waaji newul kalaala rek bu waaji newul kalaala moom du am kon mooy ñi koy xaj bu mooy bàyyi bu fi bàyyi fi maam newee it da koy xaj bu loolu bu dee ci xanafe yi simple xanafi yi rahmatullah simple na ñoom lool lañ waxoon sax ci uxwa ashiqa nee nañu maam bu fi new uxwa ashiqa sax day day da leen di xaj ba xaj bu xirmaan à fortiori bu dee uxwa li ab la uxwa li umm bokk moo tax foofu nag waa jumhur dañ faa ànd ak ñoom waaw uxwa li umm moom dañ ne ñu ànd ak moom parce que euh, ñoom ci ci ci ci logique waa jumhur tamit day feeñ mooy le fait que fële dañ ne woon ñun duñu gënale maam def mu xaj bu exwa yi ndax seen intermédiaire ak ki faatu même personne bi la mooy baayu frère yi kooku la maam ji jur mooy moom mooy même intermédiaire bi alors que bu dee fii mooy loolu nag amu ci mooy bokkul ak ñoom baay yaay la bokkul kon mooy maam a ko gën a jege ki dem ndax maam ki dem moom moo jur baayam alors que axuli ummu mooy moom euh, newul ci côté asaba voilà loolu mooy affaire bi moom côté côté rahim la nekke ulul arham moom côté yaay waaw loolu moo tax ñoom simplement lañ ne waaw loolu d'accord nañ que ne jadd maam day xaj bu bu fi newee rek day xaj bu ki nga xam ne mooy axuli ummu kon kalaala gi aslu bi kon dañ naan aslun zakar boo xamante ne nii maam ci la ak kan ak far'un zakar far'un kullu far' zakaran kaana aw unsa waaw bépp branche mooy ki tukkee ki ko faatu doom bu dee doom rek lu ñuy tudde doom wa in nasal même bu ñu wàccee góor la jigéen la bu ñu fi newee ak nuñ man di tol kooku day si yaani fiihil jam'u wal wihdaanu mooy day xaj bu ki nga xam ne mooy eh, axuli umm kon axuli umm ñiiw a koy xaj bu kon jeex na waaw léegi alxuraan moom kantaa lan la ñuy am bu dee kenn la axuli umm kenn la comme exemple bi ñu joxe monsieur A madame A kenn ci ñoom ñaar faatu bàyyi fi frère boo xam ne yaay lañ bokk bàyyi fi yaayam ah bàyyi fi axu shaqiq bu boobaa axu li umm day jël li muy jël ah axu shaqiq nekk di xaar na ansabala kanta axu li umm mii lañ koy jox lan euh, dane walahu axun aw uxtun fa li kulli wahidin minhuma sudus kon un sixième lañ koy jox kon kooku aku shaqiq daal di xool li des ginnaaw ba yaay jëlee ak axu ak axuli moom mu daal di koy fab kon loolu la mooy kooku manu koo xaj hmm? kooku moom du xaj bu jamais ki nga xam ni axu shaqir du du xaj li umm kon kullu far kullu aslin kullu aslin wa far'in zakar mooy kullu aslin kullu aslin zakar voilà maam baay ñoom ak kan ak euh, doom ñooñu ñooy ah yi nga xam ne ñoom ñooy xaj bu ki nga xamante ne nii mooy mooy mooy mooy axuli um léegi kon lii la kon aaya bi loolu la kon xam nga jeexal nañu ko voilà léegi kon mu ne fa in bu lépp nañ kenn ñoom ñooñu shuraka bi ñoo koy bokk bi sawiya góor benn jigéen benn parce que ñii ci côté la côté yaay neewuñ ci asaba la ci boroom xam yi ne lii yi muy wax mooy frère li ak sœur li umm mooy sœur bi bokk yaay ki dem ak sœur bi nga xam ne ak frère bi nga xam ne moo ki dem ñoo bokk yaay kon nag aaya douze bi noonu lañ ci paree walillahi alhamdu wal minna léegi nag ñu war a jàll ci dernière aaya bi muy yastaftuunaka qul illahu yuftiikum fil kalaala in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falahaa nisfu maa tarak wa huwa yarithuhaa wa huwa yarithuhaa in lam yakun lahaa walad fa in kaanataa ithnatayni falahumaa thuluthaani mimmaa tarak wa in kaanuu ikhwatan rijaalan wa nisaa'an falizzakari mithlu hazzil unthayn yubayyinu Allahu lakum an tadillu wallahu bi kulli shay'in alim kon nag mbir màngo ah, lii moo ñu dese mooy dernier bi léegi kon fii ana ñan laa wax ana ñan la alquran di wax fii ma ne ñii en waxoon naa la ko ci euh, bee weesu mooy fii nag mu ngi dugg ci euh, beneen façon ci façon yi yi xam ne moom lañu gis mooy ñii ay frère lay wax nag non mooy sœur sœur sœur germaine xam nga bii passé dama la waxoon ne dañuy traité ay onze dafay traité frère germain ak frère li ab ansaba quant à frère ay douze mu ci wàllu frère ah ci wàllu frère laa wax de waxuma ñeneen moom mu traité frère li umm mooy frère yi nga xam ne walla sœur yi nga xam ne yaay lañ bokk ak aji ki dem quant à aaya bi aaya 176 moom muy traité frère ak sœur yi nga xam ne ñoom germaine lañu sœur germaine surtout après nag ca ba muy jeexal mu indiwaat waa bu dee nag frère germain yi ak sœur germaine yi wala frère li ab ak frère ak sœur li ab yi dañoo jaxasoo ana naka laa demee loolu la nag lay jeexale kon nag fii mu ne yastaftuunaka yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam bindee fii jaam yi dañu ngi leen di laaj nga ubbee leen xulillah waxal ne buur yàlla yuftiikum mooy ki leen di xamal fil kalaala ci li jëm ci wàllu kalaala kalaala wax nañ ko sànq waa ji wala soxna si faatu na la asla wala fara laha wala wala fara lahu faatu na amul aslun te amul faroon mooy bàyyu fi doy doom te bàyyiwu fi ñi nga xamante ne ni ñooy ay waajur bàyyi jëm kaw léegi nag ah, ginnaaw lii mu ne inimru'un halak bu dee ne dafa am benn waay boo xam ne dafa faatu laysa lahu walad amul doom walahu uxtun waaye bi mu la nee amul doom mooy de toute façon amul baayam ci biir bi mu la nee kalaa dafa gën a leeral rek benn côté bi laysa lahu walad amul doom doom ji nag mooy doom ju góor ak doom ju jigéen foo déggee walad doom ju góor ak doom ju jigéen la waaye walahu uxtun mooy nit ki madame A par exemple dafa faat amul doom ju amul doom jigéen amul sët waaye wala hu uxtun waaye bàyyi na fi sëram ndeysaan koo xam ne seexam la woon ndeysaan ndeysaan ñoo juddoondoo aadama ak awa woon par exemple madame A ak madame madame A prime la a madame A ak madame A prime madame A faatu bàyyi fi madame A prime te madame A bàyyi fi doom te bàyyiwu fi kan waajur waaw fii nag kenn mu leeral benn côté bi surtout doom inimru un halaka bu dee daa am benn waay bu faatu wala monsieur A rek koo booy madame A monsieur benn la laysa lahu walad amul doom waaye walahu ukhtun waaye am na sœur falaha nisfu ma tarak sœur bi boobu day donn fardan sœur bi nag waxoon naa la ñaari sœur la sœur bi ñu génn sànk bokku ci sœur li umu bokkul kii mu ngi wax sœur germaine ak sœur paternelle mooy sœur bi mbokkal nday ak baay wala sœur bi mbokkal baay ñoom lay wax nii ne kum ci man di doon bu dee kenn ci ñoom ñaar kum ci man di doon la fi bàyyi fekk moom ba muy génn àddina bàyyiwu fi doom te amul li bàyyi waxoon nañ la bàyyi day xaj bu day xaj bu doom yi day xaj bu doomam ji faatu frère yi bi ak sœur yi bu fi bàyyi ne da leen di xaj bu waaw parce que walay salil bonda maal qaribi fil irfi min haddin wala nasibi parce que seen intermédiaire mooy bàyyi waaw comme que bàyyi ngi fi bu fi bàyyi newee axu shaqiq du am uxtu shaqiqa du am axu axu li ab du am uxtu li ab du am waaye nag kalaala la mooy bàyyi new fi te te lool li koy gën a wane mooy masala bu dee surtout ci waa jumhur masala bi ñu jógoon al jaddu ma al ixwa parce que waa jumhur bu ñu bu doon kalaala maam mi ci la kononte kon wala kon kon li ñuy def mooy dañ naan hee hee kon maam maam day xaj bu ixwa yi hein kon mooy amul bàyyi te amul ay doom fii mu ne nimrun halaka bu dee daa am benn waay boo xam ne dafa dafa dafa faatu laysa lahu walad te bàyyu fi doom wala uxtun waaye bàyyi na fi sœur moo xam sœur shaqiqa la mooy ku mbokkal ndey ak baay wala ku mbokkal baay dong fala ñeel na waajoo jële ni su moitié maa la nga xamante ne nii taraka la fi waccu de la fi kookale faatu wacc kon boobu sœur germaine bu dee moom doo nga fi nekk aji dem ji bàyyi fi baay bàyyi fi ay doom bàyyi fi sët bu boobaa moom day doon ne bil fard un demi dañuy xaaj alal ji ci digg bi ñaari xaaj mu jël benn bi mu ne nag wa huwa yarisuha fii la tudde leeralaat deuxième fois bu alquran leeralee ginnaaw bam nax ne bi muy wax ci wa côté ne yaay ji fa in lam yakun lahu walad wa warisahu abawaahu fa li ummihi sulus bu dee ne ki faatu dafa faatu amul doom ñaari waajuram bi ko doon yaaya may am sulus mu bàyyi tuddul bàyyi ndax asaba la boroom xam-xam yu rahmatullah ñu ne première foofu la ko alxuraan tudd deuxième bi mooy fii te bii sax dina leer fi mu tuddee asaba liy wane ne kon al al al irth bi fi nass al qur'an wa sunna waaw sunna moom leer na xadisu mawlaana ibn abbas fi saxihayn alxiqu alfaraid bi ahliha fama baqiya fa li awlaa rajulin zakar awlaa rajulin la suñu borom ne wa huwa yarisuha mooy bu dee bi cette fois-ci moom moo gaañu fi bàyyi te bàyyiwu fi ay doom nii ay sët bu boobaa kan moo koy doon alal ji alal ji yépp frère bi kese fi ne loolu moom rekk ne mooy moom mooy jël alal ji yépp waaw mooy jël alal ji yépp alors que bu doon cas même cas bi frère sœur bi la mooy bu boobaa frère bee faatu noonu bàyyi fi bàyyi bàyyi fi ay doom bàyyi fi ay sët bu boobaa sœur bi mënula jël alal ji yépp moom li muy jël mooy un demi lay jël léegi bu dee am na saabul furud yu fi ne bien sûr lañuy jël li des mais même kiñ ne asaba la mooy wa huwa yarisuha bii wa huwa yarisuha loolu mooy bu dee amul keneen koo xam ne day doon ne ci fard ki faatu noonu comme yaay bu fi yaay ne woon yaay day jël li muy jël waaye mooy wa huwa yarisuha mooy bu dee sœur bee faatu bàyyiwu fi bàyyi bàyyiwu fi ay doom ñii sët bu boobaa wa huwa yarisuha mooy ka nga xam ne mooy doon alal ji bu dee kenn asaabul furud new fu mooy mooy mooy mooy mooy frère bi la bu góor bi waaye bu dee kenn asaabul furud comme zawju mu ngi foon dafay bàyyi madame a dafa faatu bàyyi fi jëkkëram ah mooy jëkkër ji day jël un demi parce que bàyyi fi doom bàyyi fi bàyyi li des wa huwa yarisuha frère bi bu muy mbokkal bàyyi kese wala nday ak bàyyi daal di jël li ci des bit tansib fii dafa leer nañ ne asabaa ji al irth bit in lam yakun laha walad kañ la koy mën a doon ne loolu <laughs> mooy bu dee amul doom parce que doom yee féete kaw fii comme que kalaala la bàyyi moo tax alxuraan di préciser waat in lam yakun walad xoola ci kaw mu ne inimru'un halaka laysa lahu walad wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarisuha kañ in lam yakun laha walad pour préciser maintenir wane ne doom moo ëpp doole ci miraas <laughs> doom yu góor ak doom yu jigéen léegi balañoo ñoo àggale bu dee ñaar lañ léegi euh, euh, yaa ngi sa këyit ma ne waaw ma ne la lool nga xool euh, prend prenons un pour leeral affaire bi ñu wax sànq mooy xoolal madame A dafa faatu bàyyi bi yaayam wal ma umm bàyyi bi zawjun hein bàyyi fi kan bàyyi fi uxtu shaqiiqa hein bàyyi fi kan uxtu shaqiiqa ma répété après dama lay bàyyi yow nga defal ma miraas mi mooy madame A nga ne ma a ma ne dafa faatu bàyyi fi yaayam nga ne ma waaw loolu ma ne ak jëkkëram nga ne ma waaw ma ne la ak uxtu shaqiqa ak uxtu shaqiqa léegi mooy sœur germaine léegi defal ma miraas mi nga ne ma ummun umm lu muy am ne la ummu du jóge nañ ko ci aaya onze ba ah fa in lam yakun lahu walad wa warisahu abawaahu fa li ummihi sulus bu dee na amul yaay amul doom bokk ñaari waajuram bi ko doon waxoon naa la loolu obligé wul ñaari waajur yëpp nekk fi mooy bu fi yaay kese nekkee ta frère yi bariwuñu te ki dem bàyyiwu fi doom bu boobaa mooy lenn lu koy empêcher un tiers amu fi kon un tiers lay jël nga ne ma fali ummi sulus kon defal ma un tiers ci kanamu yaay ma ne la zawju li muy am ma ne ma taraka azwajukum la defal ma un demi ma ne la ortu oh, shaqiqa lu muy la mooy aaya bi ma tiim aaya cent soixante-seize waaw in imru'un halaka ah laysa lahu waladun wa lahu ma tarak moitié kon moitié lay am waaw ma ne la ne waaw parce que wala ah, mooy amul doom li daal jëkkër mooy jëkkër li ko may ni su mooy dooma fi newul moo ko may ortu shaqiqa mooy dooma fi newul te bàyyi newu fi bu fi bàyyi newoon moom jëkkër loolu moom bàyyi ne fi yàqalu ko dara moom doom kesee koy wàññil doomi madame Adem looloo koy wàññil mais bu dee nag ortu shaqiqa fi ne moom du am waaw mais fii aaya bi na ko inimru un halaka laysa lahu walad wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak kon nga defal ma nisfu ma ne la léegi ana bopp masala bi ma ne bon entre trois bi yaay ji taxaw un tiers ak deux dañoo gëj a def lii daa mel ni <laughs> <laughs> ak deux wu zawj bi bi zawj taxaw ak deux bi ukhtu shaqiqa taxawee nu muy demee ma ne damay xool entre deux bi zawj taxaw ak deux bi ukhtu shaqiqa loolu de tamaasul mooy dañoo niroo ma ne la lan la reegal bi wax nga ne inda tamaasul yaktafi bi bi bi ahadil adadayn bu tamaasul amee damay doyloo benn ci benn ci chiffres yi kon man ma ne la ana ban ngay doyloo nga ne ma man de doyloo naa li nga xamante ne nii mooy deux wu zawji bi ma ne la waaw léegi deux boobu nga dese ak lan trois wu umm lim taxawi léegi diggante trois boobu ak deux bi lu am nga ne ma tabaayun ndax manuñ leena mutanaasi bay na wuñu mooy mutadaaxila yu na ñu du tadaaxul parce que manuma leen a séddale mu jox ma chiffre bu dul am damm te tamit du tawaafu kon tabaayun la 3 ak 2 kon 3 fois 2 inda tabaayun ni damay jël benn chiffre bi fëgg ko ci beneen bi 3 fois 2 6 6 mooy nekk bopp masala bi ma bind 6 sa kaw war koo nag séddale ñi nga xam ne ñooy diggante ummu zawj ak ukhtu shaqiqa zawju ñuy jël un demi rek defal leen xaaju 3 xaaju 6 six la zawju kon trois la ciy am ukhtu shaqiqa lum ciy am nga ne ma trois yaay lum ciy am nga ne six divisé par trois la trois fois deux six kon deux lay am ma ne la léegi bi nga séddalee lii lépp seetal ma li nga séddale ak alal ji est-ce que même même chose la est-ce que tolloo ma mooy yem na ci ma ne deux bi ma jox yaay trois bi ma jox zawju ak trois bi ma jox ukhtu ëpp na parce que ñaari trois yi la ah, ñaari demi yi six la mooy bopp masala bi plus deux wu yaay muy lan muy muy muy huit xane la loolu kay xam nga ko mooy awlu al masalatu alat dafa jóge six ila thamania te waxoon nañ la ne six bokk na ci mooy premier chiffre boo xam ne awlu dinañ ko comp di ko comp six moom jële ko six yóbbu ko cinq jële ko cinq ah, jële ko six yóbbu ko sept jële ko six yóbbu ko huit jële ko six yóbbu ko neuf jële ko six yóbbu ko dix safa la yem ah kon kay loolu kon warula jaaxal mooy awlu kon aalatil masala da nga daan aalatil masala min sitta ila mooy loolu la parce que waxoon nañ la mooy yi suñu boroom dafa wax ñu jox ñii li leen di jox sauf que lañ leen di jox buñ leen ko joxee du leen matale léegi nag li mooy mbir mi ku nekk li nga am ak ak wàññeeku gu la duggu ak xeetu wàññeeku goo xam ne moo lay dugg ca la am ah ziyaadatu fii fo ziyaad ziyaadatul furuubi ala al mas'ala ziyaadatun ala asli al mas'ala wa nuqsaan al ansiba loolu mooy al awl kon awlu mu ngoog kon miraas maa lu tax mu uxtu shaqiq am un demi ndax li al qur'aan wax ndax li al qur'aan wax in imru'un halaka laysa lahu walad wa lahu ukhtun falaha nisfu ma kon ukhtu shaqiqa en fait kan koy xaj bu voilà c'est ça que je koy xaj bu kon man xam naa ko mooy ña doon xaj bu ña doon xaj bu axu shaqiq <laughs> aslun muy bàyyi ci mazhabu jumhur maalikiyyi Shafi'i yay ak mashhuru ñoom dañu ne ñu koy xaj bu bàyyi kesal mooy maam bokku ci de moom utu shaqiqa mooy aslun zakar boo xam ne al mooy al adna wa bi abil adna kamarwina voilà wa mooy lool abil adna mooy baay bi gën jege mooy baay kon baay moo koy mais pas jadd lañ fi bëggoon wax mais bu dee xanafiya yi al imaam abu xanifa noo jadd ci la kon uxtu shaqiqa uxtu shaqiqa muy sœur germaine ki koy xaj bu mooy baay ak far'un zakar waaw far'un zakar moom ki koy mooy góor bu do par exemple bu fi doom ju góor ne woon moom du am comme axu shaqiq rek waaw comme axu shaqiq tamaamam bi tamaam aslun wa far'un zakar aslun ci waa jumhur baay kese wa far'un zakar doom ju góor ak sët bu góor boo xam ne doom ju góor moo ko jur bu fi ne uxtu shaqiqa du am ci miraas mi dara waaw léegi nag ne bint manu ko xaj bu waaw waxoon nañ la bint ak uxtu shaqiqa bu nee ci miraas man masala lañ gisoon ci takmila gii bokk na ci ñu gisoon al asabatu ma al yi te gisoon <laughs> gisoon nañ ko bii weesoo rek gisaatoon nañ ko mooy bu doo ay doom yu jigéen a fi nekk wala sëpp yu jigéen ak uxtu shaqiqa ñoom duñ ko xañ ci miraas mais dañu koy def asaba dootul doo na ci ci par exemple bu simple boo xam ne foog naa gisoon nañ ko sax bii weesu bu ma nee monsieur dafa faatu dafa nelaw bàyyi na fi ki nga xamante ne mooy doom ju jigéen mooy ñaari doom yu jigéen waaw deux bint ah bàyyi fi benn uxtu shaqiqa yi nag uxtu shaqiqa uxtu li ab ñoo ci yem waaw wax nañ la aaya boobu inimruun halak laysa lahu walad wa lahu uxtun wook uxtu shaqiqa la ak uxtu li ab mais uxtu shaqiqa moo prioritaire ci uxtu li abbu comme niñ gise woon rek tamaamam bi tamaam comme gise woon ci axu shaqi ak ak li ab voilà mooy bu ma génnee ascenseur fii du ay asabaat yooyu mais même fii it priorité mooy ki bokk ak ndey ak baay moo prioritaire ci ki bokk ak moom li nga xamante ne mooy bàyyi dongo léegi kon mooy maraba wala monsieur la ñoom dafa faatu bàyyi fii ñaari bint ak uxtu shaqiqa loolu nu muy deme miraas moomale waxtu shaqiiqa ak ñaari bint loolu miraas mi ni muy demee mooy eh, bu dee bu dee ñaari bint yi alxuraan wax na ko aaya onze fa in kunna nisaan fawqa thnatayni falahunna thulutha ma tarak ñoo am deux tiers man la bindal ma deux tiers ci kanamu deux bint yi waxtu shaqiiqa li muy am ma ne moom asaba la ma ne la ban façon asaba ma ne la asaba ma la ghayri ana ghayri bi nga ne ma mooy doomi jigéen ñi waaw ndax ñoom ñoo koy tansib ñoom ñoo koy tansib ñoom ñoo koy tansib mu ngi noonu kon nan lay demee foofu moom asaba ma al ghayri la kon day xaar bu dee bint yi jëlee la des moom lay jël ma ne la de ma ne la léegi ana ana bopp masala mane ne bopp masala bi trois la ma ne lu tax nga ne ma ida kaana hunaaka fardun wahid faaslul masalati maqaamu hadha al fard bu dee boroom saaxibatu fard wala saaxibu fard kenn la bopp masala bi la mu taxawe lay nekk mooy trois deux tiers bu ñaari binti ga bindal ma trois léegi trois yi ñoom ñaata lañ ci am comme que mooy trois laay jël xaaj ko ñetti xaaj muy benn plus benn plus benn mooy ñetti kon ñaari xaaj yi lañuy jël mooy deux yi kon laay def ci ginnaaw ci kanamu deux bint yi kanta ortu moom ñaataa ci des deux moins trois bi nekk boobu passant la benn moom benn lay am moom wari dafa doon ne lan bit tansuit mais man lu doon ne bil bi parce que wa in kan yastaftunaka qul illahu yuftikum fil kalala in imru'un halaka laysa lahu walad laysa lahu walad moo tax mais fii nag am na walad waaw kon uxtu bi manu la donnati bil fard day donn bi ta'sib waaye asaba ma'al ghayri waxoon nañ la asaba ma'al ghayri wa wal axawaatu in takunu banaatu fahunna ma'hunna mu'assibaatu mooy loolu wal waxoon nañ la asaba ma'al ghayri oh ay ay sœur lañu ak seeni mooy doom yu jigéen ak seen bàjjan wala sët yu jigéen yu doom bu góor jur ak e, e, bàjjanu baay baayu sët bi waaw léegi kon mu ngi noonu kon lii la kon moom ki koy xaj bu kon xam nañ ko aslun zakar ci waa jumhur baay ak doom yi bu góor mais pas doom yi jigéen moom oxtu shaqiqa ak oxtu li ab mais léegi nag kaay ma waxal la benn affaire mooy kaay ma affaire la mooy léegi nañ jël même exemple léegi dama la woon bint ak benn tujaqiq waaw léegi yokkal ma ca ak ak ak uxtun li ab voilà ak uxtun li ab nga ne ma ma yokk ko ci ma ne waaw wala nga def bii dañ koy bindaat ci wet gi pour mu bañ a jaxasoo kon deux bint ak benn uxtu shaqiqa muy uxtu shaqiqa ak uxtu li ab ñii la fi monsieur a baay ak uxtu li ab léegi lii defal ma miraas ma ne ñoom ñee comme bi mu jóge rek ñaari bint yi deux tiers la jël ma ne la uxtu shaqiqa uxtu li ab moo ciy nekk asaba ma la gayri ma ne bi ma waxoon de mooy uxtu shaqiqa ndax moo gën bokk kii ke uxtu ab uxtu ma ne kon uxtu li ab lu koy dal ma ne moom dañ koy xaj bu du am waaw moom mahjuba minal miraas yi du am léegi ñu dellu fañ jóge woon sànk rek deux tiers bi loolu mooy kii waxtu li àbb rek la ñuy éliminer ndax du am parce que walay salil bonda mal bi fii irsi min hadin wala bi léegi kon affaire baa ngoo foog naa kon leer na alors que bu doon par exemple euh, dernier kii uxtu uxtu shaqiqa nekk fi uxtu li ab moo fi nekk mooy day taxaw même place li uxtu shaqiqa doon taxaw waaw waaw <laughs> mooy comme que deux bint fi nekk ak seen bàjjen boo xam ne mook seen baay baay kese lañ bokk kooku moom rek a fi nekk kooku mooy nekk asaba ma'al ghayri ak nag euh, ñi nga xamante ne ni ñooy euh, euh, ñooy bint yi voilà léegi kon foog naa baax na alors que fii am na benn kii mooy boo amoon xaaral ma korsel la tuuti boo amoon euh, bindal deux bint ah plus bintul ibni <laughs> bintul ibni dernier exemple pour nga bañ a sonn bintul ibni ak uxtuli ab nañ wax uxtuli ab tey ñii la fi monsieur a yaa ngi bind comme man ak uxtuli ab léegi lii deux binti deux tiers alors bintul ibni ak uxtuli ab léegi laaj bi mooy est-ce que bintul ibn dina am ma ne yaa yaa bintul ibni non bintul ibni du am non bintul ibni du am ma ne lu tax lu tax euh, ma ne non du am parce que bàjjanam yi man loolu gisoon naa ko ca xaj bu ya ba na ko doon waxe bu jëkk ba kene bu dee benn bàjjan moo fi nekk ak sët bu jigéen bu boobaa sët bu jigéen dina am te loolu mooy mooy la Seydina Abdallah ibn Mas'ud yaa ngi fàttali àtte woon ci Husayl ibn Shurahbil lan doon nettali tam ne xadiis me sax imaamul yi te Seydina Abu Muusa al-Ash'ari yi ñëwoon àtte ba pare ne ko demal nga gis Ibn Mas'ud dina dëppook yow bint la woon uxtu shaqiqa ak bintul ibni ñooñu la woon ñu la woon léegi euh, mooy bu dee loolu mooy bintul ibni day am un sixième mooy sët bu jigéen day am un sixième bàjjanam moom lu muy am wa in kanat wahida falaha nisu day am moitié ah uxtu bi day nekk asaba ma al ghayri asaba ma al ghayri lay doon asaba ma al ghayri lay doon parce que bint bee tax voilà est ce que yaa ngi fàttaliku loolu bintul ibni la woon ak bint ak uxtu shaqiqa ñii la woon mooy masala boobu waaw uxtu shaqiqa asaba la woon ma al ghayri bintul ubni mu jox ko sudus mooy ba Mawlaana Ibn Abbaas ne Ibn Mas'ud waat waaye laqad dalaltu idan wa ma ana min al bu ma àttee li Seydina Abu Muusa al-Ash'ari yi àttee de mooy sànku naata bokkuma ci yàlla gindi mooy ba ma xam-xam dikkalee tukkee ci yonente mi aleyi salaatu salaam ma ko fiy bàyyi ndax keneen wax na mukk yonente mi aleyi salaatu salaam àttee laay jël waaw kon bu doon benn benn bàjjen la sët bu jigéen bu doom ju góor jur dina am un mais bu ñu nekkee deux waxoon nañ la bu ñu nekkee dë moom dootul am sët bi lu dul ne sët boobu bu ree dafa am dafa amoon frère boo xam ne mooy ñëw tansib ko bu dul lool rek du am moo tax fii du am waaw ah? moom la boroom way wi doon wax naan moom la doon wax naan summa banaatul ibni yasqutna mata xaasal banaatu thulutayni yaa fata illaa idaa asabahunna dakaru min waladi libni ala ma dakaru waaw summa banaatul ibni doom yu jigéen mooy sët yu jigéen yasqut na dañuy wadd ci miraas mataa saa boo xamante ne xaasal banaatu thulutayni yaa fata mooy bu dee seen bàjjen dañoo jël lu tol mooy dañoo mat deux mooy dañuy jël sulusaan yi jël mat deux jëm kaw fu ñu jëlee deux rek mooy lu mat deux tiers bu boobaa sët bu jigéen bi du am sauf illa ida asabahunna dhakaru ah sauf bu dee mooy moo xam benn doom sët bu jigéen la walla ñu bari lañ bu seen bàjjen matee ñaar te amuñu frère bu leen di tansib ñoom ñoom sët yooyu mooy duñu am illaa idaa asabaunna dakaro min waladil ibni ala ma dakaro mooy loolu moo tax affaire baa ngo kon <laughs> kon <laughs> exemple bi mooy kon deux bint laa la waxoon ak bintul ibn ak uxtul ab kon bint euh, deux bint jël nañ sulusaani ah waxoon na wataskutul euh, kii Euh, nu mu tudd summa banaatul ibni yasqut na mata haadal banaatu sulusayni yaa fataa fii sulu uh, banaat yi muy do seen bàjjen ñoom sët yooyu yu jigéen ñi jël nañ sulusaani yaa fataa waay yow cam si waay te nag amul ku leen di illaa ida asabahunna zakaru zakaru amu fi mooy ñoom ñii bintul ibni amul ibnul ibni fii boo xam ne moo koy tansi ah kon nag uxtul uxtuli ab ah non axuli ab mooy nekk asaba ma la xayri ak bint yële est-ce que yaa ngay comprendre te yaa ngay xalaat lii ma lay wax nii ah ma ne ma waaw ma ne la mu ngi noonu le aywa léegi ah kon baax na léegi kon ñu ñëw xam nga xam nga exemple bii ibnul ibni bu fi ne woon ibnul ibni mooy deux bint ah bu ma amee lii bu ma amee deux ak ibnul ibni ak bintul ibni ak axuli ab wala axu shaqiq ñii nan la fay deme mooy axu shaqiq du am uxtuli ab du am lu tax parce que illaa ida asabahunna dhakaru min waladele bani ala ma dhakaru mooy am na am na <laughs> waaw parce que deux banaat yi bu ñu jëlee sulusaani dañuy dañuy xañ seen seen sët yi nga xam ne ñoom ñooy seen bàjjen mooy ñi nga xam ne seen bàjjen nañ bàjjen lañ ci ñoom seen doom yi mooy seen doom ju góor seen frère bu góor a leen jur ñoom jigéen ñooñu mais fi ñu leen di xañe mooy illa ida asabahunna ba sauf bu dee ne dañoo am ku leen tansib ak zakaru comme que ibnul ibni mu ngi fi day tansib bintul ibni ñoom ñu nekk asaba aku shaqiq du am waaw du am uxtuli ab manula am ñoom lañuy xaj bu kon ci gàttal uxtu shaqiqa uxtuli ab ñoom ñu ngi nii kon ki leen di xaj bu mooy ñaroon xaj ba axu shaqiiq fa ñu ko gisoon mooy aslun dakar mooy baay ak doom wala sët bu góor moo tax gis nga fii sët bu góor a fi nekk ibnul ibni moo tax axu shaqiiq du am <laughs> ibnul ibni ñëw di tansi bintul ibni moo tax du am même moom bu fi newoon kese rek du am parce que faroon dakar léegi mu des nag ki ci desu al uxtuli ab wam ko ñaari frère lay wax ñaari sœur lay wax ah inimrona alaka laysa lahu waladun wa lahu uxtu kon pare nañ ci uxtu falaha nisfu ma tarak loolu pare nañ ci al uxtu shaqiqa léegi al uxtu li ab moom kan moo koy euh, kan moo koy euh, xaj bu dañ naan ki koy xaj bu booy fii nga jóge ci uxtu shaqiqa ñoom ngay yokk ci uxtu shaqiqa ak leneen loo xam ne waxoon nañ la ci axu li ab muy kon aslun muy ci waa jumhur bàyyi wa farun zakar ak doom yoo xam ne góor lañ wala sët bu góor doom ju góor ñooñu dañuy bu ñu nee ci miraas mi dañuy dàq axuli uxtuli ab du am sœur bi bokk ak ci faatu baay waaye al al al al al axu shaqiq axu ah, shaqiq bu fi newee moom waxoon naa la axu shaqiq du tansib uxtu li aban déedéet parce que bokkuñ classe ñeen ñi ndey ak baay lañ bokk kii moo tax bu fi axu shaqiq nekkee moom da koy dàq al uxtu shaqiqa nag moom kañ lay dàq uxtu li ab mooy bu dee dafa nekk asaba ma al ghayri mooy exemple bi ñu jóge sànq mooy biñ ñu jóge sànq voilà mooy bi ñu jóge <laughs> sànq mooy boo amoon par exemple dangaa amoon deux bint uxtu shaqiqa ak uxtu li ab uxtu li ab du am lu tax parce que uxtu moom moo ko tansib moo tax amul parce que dafa nekk lan moo tax boobu moo ko xaj bi moo tax amul ndax dafa nekk asaba ma'al ghayri ak bint yi moo tax bu uxtu shaqiqa nekkee asaba ma'al ghayri tamit day dàq uxtu li ab du am waaye ñaari sœur mooy ñaari sœur germaine bu ñu fi newee moom du ama waaw axuli ab du am waaw bu dee axul mubaarak newu fi moom du am voilà kon uxtuli ab mu ngi noonu kon moom moo gën a sorile baay da dàq ci miraas hein mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy baay kalaala la kalaala la wax waa ji il faut mu nekk kalaala mooy baay du fi nekk doom yu góor yi du fi nekk waaye axu shaqiq tamit du fi nekk parce que axu shaqiq moo ko moo ko moo ko moo ko moo ko moo moo ko féete kaw waaye uxtu shaqiqa bu nekkee asaba ma la moom kon uxtu li ab manu la nekk asaba manu la ndax moom asaba la mën a doon ne boobaa kon manu koo am <coughs> ñaar yi bu dee ne axun mubaarak àndul ñoom léegi kantaa al kon mbir maa kon loolu moo jëm ci aaya bu njëkk bi mooy nimruna halaka laysa la mooy benn aaya la rek wi nimruna halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha in lam yakun la walad wa in kaanatas na tey ñu ngi ci sœurs yi ba léegi sœur germaine ak sœur li ab wa in kaanatas na tey ni falahuma sulusaani mimma tarak léegi nag bu dee ñaari sœur germaine lañ mooy deux lañ hein wala ñaari sœur li ab ñoom lu ñuy am ñoom li ñuy am mooy as-sulusaani deux tiers la ñuy jël mimma taraka ci li nga xam ne moom la fi monsieur a wala madame a bàyyi mooy bu dee amul doom bu boobaa dootul jël dootuñ jël nisfu parce que deux lañu comme que deux ñoom nag dañuy jël li nga xamante ne nii euh, mooy sulusaani la ñuy jël voilà ñoom dañuy am sulusaani voilà léegi euh, mais deux yooyu pour deux yooyu ñu man a jël mooy il faut mu nekk uxtu shaqiqa ñaari uxtu shaqiqa wala ñaari uxtu li ab mais bu dee benn uxtu shaqiqa la benn uxtu li ab hein bu boobaa ñoom ñoom ku nekk da jël sa fard mooy bu boobaa uxtu shaqiqa bi moom nis su lay jël kanta uxtu li ab moom sudus lay jël waaw kon nag affaire baa ngoogu mooy wa in kaanat ithnatayni bu dee ñaar lañ mooy ñaari sœurs yi mu doon wax si ñaari sœurs germaines wala ñaari sœurs li ab bu dee ñoom ñoo fi nekk ñoom dañuy jël deux tiers fekk bu dee waa ji kalaala la ba léegi bàyyiwu fi doom te bàyyiwu fi bàyyi bàyyiwu fi ay sœurs kon même liñ deme woon ci ñaar yële ci axu li euh, shaqiqa uxtu li ab mooy demaat fii euh, tamaaman bi tamaam li ñu nekk pluriel moo tax ñoom ñoo ñoo doom moo bint yi dañoo niroo ci côté boobu moo tax moom la boroom way wi doon wax ci xaj bu yi mim naan eh, eh, eh, summa banaatu libni yasqut na xaasal banaatu thuluthaini ya fata illaa ida asabahunna dhakaru min waladil ibni ala ma zakaru gi mooy li ñu waxoon sànq ah <laughs> mu ne wa mithluhu wa mithluhunna al-akhawatu allati yudlina bil qurbi min al-jihati idha akhadna fardahunna wa fiha asqatna awla dalla bil bawakiya dafa mel ni bi may jàng matn bi dama ne woon awlal abi loolu faute de frappe la parce que mat nañ ma moom moo sote bi bi ma koy jàng bàyyi ma ci xel daal bi dafa waroon a ñëw voilà wa na mooy li mu wax ci banaatul ibni xam nga ne noon summa banaatul ibni mooy sët yu góor yu jigéen yi yasqut na dañuy wàcc mata saa boo xam ne xaasal banatu sulusaini yaa fata doomi ki dem mat nañ deux bay jël sulusaani jëm kaw illa sauf ida na zakaru bu dee dafa am góor seen seen frère seen mbokk bu ñëw di leen tansib min waladil ibni ta di mooy bokk ak ñoom même même étage muy sët boo xam ne doom bu góoru ko jur ala ma zakaru ci liñ tudd mu ne wa na gis nga ni ni deme ci banaat yi nii naka noonu mislahunna axawaatul laati naka noonu la demee rek ci sœurs yi nga xam ne ñoom yudliina bil qurbi minal jihaati mooy ñoom li ñu bokk ak ki dem nday ak baay la yut lii na bil qurbi minal jihaati mooy jë tey nii nday ak baay ñoom mooy ni mu demee ci ñaari euh, sœurs yi bu ñu fi newee dañuy tax sët bi du am mooy ñoom itam dañuy tax ki ci suuf du am ñoom sœurs yi ida axadna fardahunna waafiya mooy lan mooy ñaari sër yi bu ñu fi newee jël sulusaani hein waa mais ngeen yaakaar ne moos ak uxtuli ab moom nu muy amee hein uxtuli ab lu muy ame uxtu shaqiqa buñ nekkee deux jël sulusain yi dañuy xaj bu uxtuli ab loolu la lay wax nii waaw comme exemple biñ jëloon ummun ak ñaar ixwataani ixwataani shaqi ak uxtaani shaqiqataani ak uxtu li ab bu boobaa comme que comme que uxtu shaqiqa yi ñaar lañu dañuy jël sulusaani bu boobaa uxtu li ab dañ koy xaj comme tamaaman bi tamaam bi bi nekkee ci mooy même exemple bi ñu ne sànq ci banaat yi alors que bu doon ne uxtu shaqiqa benn kese la bu doon benn kese la uxtu shaqiqa bu doon damaa am ummun waa ji dafa bàyyi faatu bàyyi fi ummun bàyyi fi uxtu shaqiqa ak uxtu ab bu boobaa uxtu li ab dina am mooy fi ñu jóge woon sànq yaay sudus lay am uxtu li ab am sudus waaw ndax moom boobu uxtu shaqiqa jël nisfam waaw alors que bu ñu nekkee deux uxtu shaqiqa bu nekkee deux rek mooy kii du am uxtu li ab du am waaw uxtu lu ab du am lool à condition bu dee axuli ab dafay nekk tansib ko mooy comme rek ni mu demoon ci frères yi ci ci ci doom yu doom yu góor yéeg euh, non doom yu jigéen yi bàjjen yeeg seen doom yu jigéen yi comme doom yu jigéen sët yu jigéen yi bokk pour bu ñu bu bu bu seen bàjjen yi nekk deux jël sulu saar yi ñoom dañuy ñàkk fekk bu dee amuñu ku leen tansib bu amee ku leen tansib nag duñ ñàkk ko mooy la même chose ñaari oxtu shaqiqa bu ñu fi newee oxtu li ab du am sauf bu dee oxtu li ab dafa am axuli ab bu fi nekk war ko tansib bu boobaa ñoom ñu nekk asaba ñaari oxtu shaqiqataani ñooy ñoom oxtu oxtu shaqiq oxtu shaqiqataani ñoom ñu jël li nga xam ne mooy sulusaani uxtu li ab ak axu li ab nekk asaba li zakari mithlu hazzil unsayni loolu lay wax boom way wi di wax noonu naan wa mithluhunna laxawaatul laati yudliina bil qurbi min al jihaati idaa axadna fardahunna waafiya asqatna awlaadal abil bawaakiya mooy bu ñu jëlee seen fard mooy deux tiers bu ñu jëlee deux tiers sulusaani waafiyan mu mat sëkk ñoom sœur germaine asqatna dañuy waddal awlaadal abi mooy sœur yi nga xam ne baay kese lañ bokk ak ki dem ñoom dañ leen day waddal al bawaakiya bàyyi leen ak i jooy mooy jooy yi rek jooy seen seen frère bi dem monsieur A wala madame A mi faatu kese la ñuy man waaye mooy ca miraas ma duñ ci am dara parce que axawaat yi dañoo a dañoo jël asulu dañoo jël na fardahu muy deux tiers lii la <laughs> waaw way wi loolu la mooy awlaadal abi ba awlal abi al bawakiya kon kon fa in kanat asnatayni mooy buñ nekkee ñaar sëri falawu nasu falawu masulusaan ñooy am lool wax nañ ñoom ñu leen di xaj bu bu pare mooy uxtu shaqiqa ak uxtu li ab bu wax nañ leen mu ne léegi nag wa in kaanu ixwata rijala wa nisaa bu dee tey dañ leen a fusionné nag ah bu dee deux lañ jëm kaw mooy deux uxtaani yi wala deux uxtaani li ab bu dee ñoom rek a fi nekk uxtu shaqiqataan ñu fi uxtaani shaqiqataan bu boobaa ñoom deux tiers la ñuy jël ba léegi waa ji kalaala la hmm? léegi nag ah mu ne wa in bu dee dañoo nekk ixwatan mooy tey mbooloo lañu rijaalan ay góor wa an dañoo jaxasoo ay frère yu góor ak yu ak sœur yu jigéen mbokk yu góor ak yu jigéen la fi monsieur a wala madame a baay bu boobaa règle ba commencé woon yuusikumullah fi awlaadikum li zakari mithlu hadhil unsayayni ya dawoon ca doom ya ñooy daw ci sœurs nii mooy li zak fa li zakari góor day am mithlu keem hadhi cërub al ni ñaari jigéen mooy liñ naan euh, euh, góor ñaar jigéen benn wala jigéen benn góor ñaar ah kon lii mooy li jëmoon ci xaj buy walillahi alhamdu wal ci kaw noonu nag kon lañu jeexale li nga xam ne mooy takmila bi insha allah amaana <laughs> mu nekk loo xam ne asa allah asa allah an yanfaa bihi buur yàlla amaana la allah an yanfaa bihi buur yàlla daal di ci e, jariñ nit ñi wallahu taala alam kon nag ci kaw noonu e, pare nañ e, complètement li jëmoon ci wàllu li ñu waroona mottali ci miraas mi walilah alhamdu wal minna bi nga xam ne far nañ ko def bu ko defee eh, yàlla buur yàlla barkeel eh, def ci mbir mi barke defal ko ñi nga xam ne ñoo ci sonn ba doon laaj mbir yi tamit ba tax affaire yi ñu obligé gis yi yëpp après lañ gis ne xaj bu yi dafa am gis naa ne Euh, bari na ci laaj yoo xam ne euh, daal day wane ne euh, lii nii baaxoon na ci buñ ko gisee ci alquran bu ko defee yow boo téye kaamil bi kese boo téye saar bi noonu wala nga mokkal ko rek mën na laa dimbali incha allah yal na bu yàlla def loolu kon nag ci kaw noonu jeexal nañ completement li jëmoon ci wàll wii walillahi alhamdu wal